léegi euh, euh, euh, al imam Abdul Bar mi daga bi bi dëgëral loolu ne loolu mooy kon loolu dafa nekk lu ñu ci lu ñu joyal dañ koo da dafa dagan waay <laughs> kenn terewu mu ne parce que fii dafa am benn masala tarkul istifsal yonent bi alayhi salaam nekku fi di dugg ci ay teqantal ak ay détails naan ko moo tax mu ne lam yaqul lil mar'ati waaw zawjuka shaykhun aw shab <laughs> mu ne yonent saa saa neewul ndaw si est-ce sa boroom kër paala wala ndaw la <laughs> <laughs> mu ne wala warada sharu bil farq baynahuma lama sakata an sallallahu alayhi wasallam li annahu mubayyin an illahi murada mu ne bu doon ne daa am tekkantal loolu mu ngi ci waxaale ñi nga xam ne bon wax la ñu jële ci maam Malik bu ñu koy nettali waaye tamit am na ci borom xam-xam ñu koy wax naan dañuy tàqale diggante euh, mag geeg ci dul mag voilà ñu ne loolu bu doon loolu daa am euh, euh, différence boobu am ndax kon yeneen saa salaam doon <laughs> doonul woon bàyyi doonu bañ koo leeral <laughs> te moom mooy leeral ay yàlla ay ay ay atteen mu teg jaam yi tamit waaw kon nag loolu daa nekk loo xamante ne nii eh, eh, lu am am solo la quoi <laughs> waaw te léegi hadis boobu imaam Ahmad tamit daal na koy solo ci musnadam jële ko ci Ataa ibn Yasaar an rajulun min al ansaar benn waay ci al ansaar léegi nga ne mee loolu kon yow sa nettali bi dara la dugalul ñu ne déet dane anna al ansaar yi axbarahu axbara Ataa annahu qabbala imraata moom ci boppam ansaar yi bi ko nettali asaar yi moo ne man mii ab saxaaba la te jahalatu saxaabati laa tadur laa tadur ah wala saxaabi jahalatu saxaabi mooy ñàkk xam saxaaba bi loolu du lor dara ndax yàlla moo leen ñoŋal ta bu naqiya bu càllale <laughs> moom dane Ataa ibn yi moo ne ko man damaa fóon sama soxna ci Euh, Ramadan wa huwa saa'im fekk daa woor ala ahdi rasulillah jamono yoneen saa salaam mu duddoo hadis bi ne soxnaam léegi demal nga laaj Ummu Salama mu <laughs> kon loolu jeex na kon loolu manuñ leen mursal la ah moo tax euh, imaam Abu Bakr ibn al-Arabi tamit bokk ci Maliki yi daal da lii tamit ah, lii daal day wane ne lii daal mooy man naa nekk ah ah, eh, ah bu dee waaj xam na ne moom du. mucc nag ci dem ba ci pëy ci biir pëy wala yooyu ah waaw te bu boobaa nag bu ko ci lool fekkee moom mu ne bu boobaa falaa yulimi sharia bu mu ne ay sharia moo di ŋàññi sharia bi wala di wax loo xam ne comme si sharia bi moo ko teg bu lii mu lii ko dal moo ko teg boppam laa wax walakin li yulim nafsahu ammaara bis suu al mustarsala ala al maqaal al maqaal bu boobaa nag ŋàññi bakkanam bi danga xamante ne mooy diggalaa koor lu ñaaw yi moom moo ko euh, yóbbu yor ko ci muy def loo xamante ne nii dañ koo tere mais lii dagan na léegi nag boo yemul ca frontière bu continuer yow yaa ko def nga naan lan loolu bu nekk nga sariya bu waru ko war a permettre kan moo la ko wax <laughs> waaw <laughs> kon arrête <laughs> loolu kon lu am am solo la léegi eh, lii lu am am solo la léegi nag mu des ba léegi eh, kon gis nga wax yi hmm? gis nga wax yi euh, al imaam euh, muslim euh, daal dinay solo tamit lii lépp day wane ne kon tafriqa boobu entre shaab ak ñàkk shaab dëgg la boroo xaw-xaw yi boo seetloo dañuy dañoo bëgg jëlal précaution te loolu daa am solo ihtiyaat mooy def lu gën a wóor ngir sa diine waaw parce que kat saddu zaria lépp loo xam ne lay jëme fii nag ñu ne loolu day fëpp day dëgg dañuy mujj naan daa xaraam loolu xaraamul mais ki nga xam ne ci xàqam xam na ne moom ah man la téye boppam di ah moom bu kiiwee day jàll de day bëtt frontière de kooku na téye boppam moom la imaam Ibnul Arabi di wax ne bu boobaa bu nga boo jàllee frontière bul yedda yeddal sa bakkan di la pousser ci lool waaye bul ne sariya bi waaw bul wax lu tax ñu daganaloon ko ak nangam waaye <laughs> waaw <laughs> kon. loolu euh, lu ñoom da ngay xam li tax ñuy wax lool mooy euh, siyaanatu sawmil mar'i daal di ñoŋal wooru nit ki ba yooyu yépp mu bañ cee tàbbi rawatina koo xamante ne surtout comme que yënguteeg plaisir bi désir bi ak loolu charnel ci wàllu sëy daa dina nekk ci boo ndawee moo tax ñu koy ñuy teg précaution yooyee loolu tamit lu euh, ra'yi la boo xam ne joo tax waa jumhur ñi yëpp boo seet looloo dañ koy wax mooy lu jara bàyyi xel la Eh, eh, loolu lu ama am solo la quoi kon eh, nit ki te hadith ya Ummu Salama boobee imaam Muslim daal dina koy solo jële ko ci hadith boo xam ne jaarul nag ci waaj yi mooy beneen xew-xew la beneen xew-xew bu wuteeg bi xam nga kii benn waay la ci lan saar yi boo <laughs> ko waaye yaay Ummu Salama doomam doomam di Omar ibn Abi Salama sa imam muslim mu ngi ko indi sahih imam muslim ci sahiham dafa laaj moom dafa laaj yaay ji ne waaw a yuqabbilu saa'im non non non non Umar ibn Abi yonent bi saa saam la laaj waaw kay <laughs> mooy Rabiba yonent bi saa saam Rabibu yonent saa saam mooy eh, eh, bon Abu Salama ak yaay Ummu Salama ñoo ko jur waaye yonent saa saam bi Abu Salama génne àddina dafa denc yaay Ummu Salama bi muy ñëw ci kër gi nag daal ay doomam yu jigéen ñoom Zaynab ak ñoom ak Omar mii ah, léegi moom mii moo doon lekk gisoon nañ fi xadisam ci Riyad bi nee na man nag kër yoneen saa sam bu may lekk di dugal sama loxo mu nekk mu ne yaa gulaam ah, ida akalta fa sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik waaw ne yow uh, xale bi uh, booy lekk tuddal turu yàlla waxal bismillah te nga lekk sa kanam te nga lekk lii nga lekkeek sa ndejoor te nga lekk lii féeteek yow waaw li nekk sa kanam ah moom moomu nag nee na man maa laaj hadis mu ngi saa imam muslim mu ne man Umar damaa laaj <laughs> saala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayu qabilu sa'id ma ne yàlla sallallahu alayhi wasallam mais yàlla sallallahu alayhi wasallam mais ki woor moom mën naa fóon fa qaala lahu rasulullah fekk euh, néeg yaayam la ñoon quoi <laughs> yeneen sallallahu alayhi wasallam ne ko sal haadihi li ummi salama ne ko laajal kii mooy yaayam <laughs> laajal kii fa axbaratu léegi yooyu saa salama gi toog ne ko laajal ji mu laaj yaa Ummu Salama yaa Ummu Salama laaj ko anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasna'u dhalik ne yoneen da koy def de waaw day woor di fóon qaala <laughs> euh, euh, euh, <laughs> léegi nag Omar ne Omar ah, di doomu Ummu Salama mi waaw mu ne mais ya Rasulullah qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar <laughs> mu ne ko non non yow yàlla li yow borom bi eh, daal dina lay jéggal li nga xamante ne nii moo jiitu say bàkkaar ak li nga xam ne moo mujj waaw fa qaala lahu rasulullah yoneen saa saam ne ko ama wallahi inni la atqaakum lillah wa akhshaakum la waaw ne ama waaye man wallahi waat naa ci yàlla inni man la atqaakum lillah maa leen gën a ragal yàlla maa leen gën a teet yàlla bokk wa akhshaakum xashiya mooy ragal yàlla atqa mooy teet di suuraale yàlla maa leen ko dàq suuraale ci sama lépp sama xaal yëpp te maa leen ko axshaakum la te maa leen ko gën a ragal kon lii moom képp ku ñoo xam ne parce que am na ci waroo xam-xam ñoo xam dañ ne non non mooy ñi ko tere complètement boo leen waxee xadis yoneen saa sax ñenn ñu ne loolu jagleem la mais sauf que bu boobaa sayyidatu Aisha bi nga xam ne am na riwaay boo xam ne xadis boo xam ne nee na damaa woor yoneen saa sax di ba fóot may xaw a mu ne ma ma ne ko damaa woor mu ne ma man it damaa woor loolu te boobu jeet la te deful benn tafriqa diggante boobu kon loolu Euh, lu euh, <laughs> loolu day nekk loo xamante ne nii euh, lu aba am solo la gisoo fii bu wax comme ni waxoon ansaar yi moom la wax Seydina Umar ibn Abi Salama kon képp koo xamante ne nii day woote ne loolu jagleem la loolu nekkul loo xamante ne lu dëgër la voilà loolu moom day wane ne eh <laughs> hein hein loolu moom du loolu quoi léegi al imam ibnu Abdul Barr rahimahullah mu ne wa qad ajma'a al ulama anna man kariha al qubla lam yakrahha li nafsiha wa innama kariha khashyata ma ta'ulu ilayhi min al inzal wa aqallu dhalika al madhi wa lam yakhtalifu fi anna man qabbala wa salima min min qalili dhalika wa kathiri fala shay'a alayhi waaw mais loolu uh, déggin la laaj parce que am na ñu njëkk a wax ñoo xam ne ñoom dañ koo xaraamal dañu ne noono dañ koo bañ da dene noono non fóot moom ku woor déedéet loolu déedéet ci luñ doyal waaye lii day wax lu mu ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ ko ne ah, képp koo xam ne sit nga tere ga fóon kooku terewu ko parce que mooy fóon rek waaye li mu tere mooy ca la nga xam ne day ragal la muy jëme nit ki waaw bañ a yem ci fóon kese nga jàll nag ba pëy ci biir pëy wala boog minal inzali wala boog nga éjaculer mooy nga génne masu non man yi ko mu ne wa aqallu daalika li gën a néew ci lool mooy almas yi mooy mas yu génne ci nit ki waaw li gën néew bu nekkee di fonoon di fóonanteeg soxnaam loolu mooy mani mas yu mooy li gën néew waaye li gën a mat nag mooy mani yu génn mu ne walam yaxtalifu su wuute wuñ ko ne képp koo xam ne fóon na waaye mu mucc ci yii yëpp lu tuuti ci lii ah ak lu bareem kooku dara newu ci waaye loolu wax naa la ñoo xam ne xattaa loolu dañ ne non non dañ koo tere voilà <laughs> Ah, mu ngi noonee léegi nag mu des waaw kon léegi yow lii nii yëpp dañ naan la ah affaire bi léegi yii lan moo gën a dëgg dañ naan la bu dee wàllu dalil bu dee wàllu dalil kese li dalil yi di wane mooy possibilité bi loolu mën naa nekk te amul benn différence entre ndaw ak mag walla ki nga xamante ne wóolu naag wóoluwul dalil loolu la wane parce que ren saa dafa wax dafa li muy kii dafa joyal ak te ta tarkul istifsal dafa bàyyi bi dugg ci ay détails naan est ce que comme li imam Bar wax leewul waa ji est ndaw si est sa borom kër xale la wala mag la jeune la wala mag la wala nangam loolu lépp waxu ko. te Umar mii moom wa ñu ne la baal lool sax mais Umar mii Umar ibn Abi fan la nekk jeune la Umar ibn Abi ba ñu gàddaayee baayam jóge euh, euh, Quraysh Makka zaada Allah tashrifan wa takriman dem gàddaay ji Ummu yaay Ummu Salama ànd ak boroom këram ji Abu Salama bokkoon te nga gàddaay woon ñoom Seydina Jaafar moom foofu la juddoo Xabasa la juddoo kooku bu ñëwee di laaj yeneen saa salaam lii kooku kooku jeune la te yooyu saa ko laajal kii laajal yaay ji mu wax ko ko <laughs> mu naan ko yooyu saa salaam yow nag borom bi jéggal na la li jiitoog lu mujj say bàkkaar mu ne maa leen gën a ragal maa leen gën a teet yàlla gën leen koo ragal kon kooku ban tafriqa moo am kon tekkan tekkantal diggante mag ak ndaw loolu amul ci li gën a dëgër waaye eh, ginnaaw bu ñu waxee loolu lépp nag mooy eh, eh, loolu insha allah ci wàllu dalil moo gën a dëgër waaye nit ki na sàmm ta bàyyi xel diineem tamit kooram ba yenn yoo xam ne moom ci boppam ah bu dee amul kóolute ne lool bu ko defee man naa tàbbi ci li nga xamante ne moom la ñuy tere li gën na bàyyi loolee même bu dee ne li ñu gis mooy lée ci wàllu dalil li léegi ne dëgër waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañ naan ah surtout wax bi ne bu dee ne day ragal mën a maîtriser boppam ah na ko ba waaw loolu insha allahu taala lu jara bàyyi xel la même bu dee ne eh, wax bee mooy ci wàllu dalil moom moo gën a dëgër waaye nag ah al ihtiyaat daa bokk ci mbir yi voilà sàmm ci sa diine loolu la même bu dee ne ñenn ñi ñi ci kaw ñoom imam Ibn Hazm ak ñi ànd ak ñoom ñoom imam Ibn Abdul Bar nañ la ban ihtiyaat moo tax imam eh, Ibn al Arabi ne la boo boo jàllee rek booy booy ŋàññ na nga ŋàññ sa bopp bul ŋàññ sa rean ñaanñal Abdullah sa li nga xam ne mooy sa bakkan bi nga xam ne moo la al ammaara bi suu <laughs> waaye nañ naan loolu nañ bàyyi xel tamit li waa jumhurul ulama te boo seetoo mazahibul arba'a yi xanafiya yi ma pour gàttal la ko shafi'i malikiya yi shafi'i bi lay ñoom ñépp mbir mi dañ koo tënk ñi ko permettre ci ñoom dañ koo tënk voilà ci ah def attention moo tax ñiy def diggante ndaw si euh, ki nekk jeune ak ki nekk mag ñiy def ki mën a maîtriser boppam ak ki mënula maîtriser boppam ah ak yooyu yëpp ñu fiy def loolu c'est pour ça moo tax loolu nañ ci bàyyi xel wallahu taala alam kon eh, eh, eh, te yonent saa saa bi gën a dëgëral li ñu wax nii que ne masala bu waa ñi wax ju njëkk ñoo gën a dëgër ah Seydina Omar radiyallahu anhu ci boppam Imaam Abu Dawud dafa solo jële ci Seydina Omar <laughs> ibn al-Khattab <laughs> Jaabir booy riwaayatu saxaabi an saxaabi la Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhu moo ne qaala Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab nee na hafiftu fa qabbaltu mooy daa am lu mu yëg benn désir mu daal di fóon soxnaam wa ana saa'im fekk damaa woor nag moo tax képp ku naan non parce que bu la ci euh, ñëpp euh, désir boobu bànneex bi waru la cee pousser mais fóon moom bànneex la ci jub waaw te loolu <laughs> voilà mooy loolu moom yëpp xam nañ ko quoi loolu mooy lépp voilà mooy ko ne day yëngu moo tax côté day yëngal ki nga xam ne day yëngal sahwaam ak bànneexam ak ñu ko dul yëngal loolu fóot bi ci boppam ñëw ba tàndur di ko def loolu mooy daa fekk désir baa ngi fi li ëpp voilà Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Jaabir nee na Omar Seydina Omar nee na man de loolu daa yëngu woon ci man fa qabbaltu ma fóon sama soxna léegi wa ana saayim fekk damaa woor ñee na ma ñëw nag ci yoneen saa sam ne ko ah ya rasulallah salatul yawma amran de aziman qabbaltu wa ana saa'im yàlla tubaab saa saa tey de def naa benn mbir bu pataa man Omar kii nag Omar bii wuti nag Omar biñ jóge sànq Omar biñ jóge sànq doomu Abu Salama la doomu um yaay Salama kii nag mooy xalifa bi Omar ibn al-Khattab <laughs> radiyallahu anhu <laughs> moom mu ne ah yàlla saa salaam man de naa mbir mu mu de ah wow yii yàlla saa salaam. man daal a ana saa'im man de damaa fuun fekk damaa woor de qaala yoneen saa saam ne ko ara'ayta law madmadta ara'ayta law madmadta min al-maa' wa anta saa'im qaala qultu laa ba'sa bi qultu fa ma qaala boog fa ma Seydina Omar ne ah bi ñu ko waxee yoneen saa saam ne ko xanaa gisoo bu doon da jël ndox nga dugal ko sa gémmiñ yëngal mooy gallax ndeku yàbbiwaat fekk da woor ko mooy jàpp rek. wa anta saa'im yeneen saa sam ne ko waa boo defoon loolu luy xew naaw Omar nee na ma ne ko ah loolu de dara naw ci yeneen saa salam mu ne ma léegi nag kon lii lan moo ci nekk <laughs> muy fóon gi lan moo ci nekk parce que moo a li nga xamante ne mooy comme que préliminaire euh, naan ak lekk mooy lan nga jël la ngay lekk dugal ko sa gémmiñ mais fekk jàllul ci sa boli gi sa put gi dugg fa mooy yow lekk ko loolu moo taxoon euh, kii yi xanafiya euh, euh, yi rahmatullah naan la sangu set euh, li nga xamante ne mooy gallax ndekoog yooyu day nekk farata parce que loolu hukmu zahiri li li da akkey li ci biti la yoon li koy wane mooy ki woor bu jëloonu ab loo xam ne du siit du du du jàll même bu dee du siit la sax ko dugal ko gémmiñam tëj mais jàllul ci put gi kooku après mu yàbbi ko kooku ñépp a d'accord ne kooku dogul kon kay kon gémmiñ yorul attey li ci biir voilà yoneen saa saam nag comme que booy waaj a lekk nooy def da ngay euh, tàmbalik lekk da ngay jël lekk gi dugal sa gémmiñ mais fekk jàllul dogul moo tax mu ne ndox mi mu ne ko waa boo jëloon sam ndox boo jëloon ndox mi ah mat matta arayta law mat matta gisoo boo boo gallax ndeku woon fekk na ngaa woor Seydina Omar ne ko ah lool de dara new ci mu ne ko waa fa ma kon lii itam lan moo ci nekk léegi li lekk nekk noonu du ci gémme gi ngay dugal après nga yàb di da ko noonu fóon béeg yooyu ci la mooy la mooy la la nekk palaasu lekk gi jàll ca put ga mooy lan mooy gëse yi loolu noonu fekk àggoo foofu loolu dara ci naw lool loolu lay wax noonu voilà wallahu taala alam loolu lay wane ne loolu mooy li eh, eh, gën a dëgër léegi nag sauf que boole kook liñ la waxoon sànq ne bàyyil xel li la boroom xam-xam yee wax te loolu nit ki nay sàmm ngir diineem nekk tamit bañ a nekk loo xam ne eh, eh, eh, tamit gaa yi lu ñuy bàyyi xel la ko quoi voilà léegi nag mu des am na beneen masala nga ne waaw yow lii yépp am na loo xamante ne nii des na <laughs> waaw waaw <laughs> mooy waaw imaam al-Hafiz mu ne waxtulifa fii ma idaa baashara aw qabbala aw nadara fa anzala aw amza as-saa'im <laughs> haa xam nga lii yëpp mooy nit la koo xam ne daa am soxnaam waa léegi dañ naan même bu dee ko am soxnaam léegi moom daa toog di xool soxna si di jouer film di jouer film ba nag li nga xamante ne nii mooy <laughs> mooy de xalaat de xalaat de xalaat de xalaat ba yëg ni nag moom mën yu moo génn wala muy xool wala di xool wala di xalaat toog moom kese sax di xalaat ndeysaan di xalaat même bu dee célibataire la ba man yu li mag yu génn li nga xamante ne nii mooy man yu génn waa léegi kooku moom ah wala sax mu def yi ñu wax sànq fóon bi ak fëertu beeg jonjoo bi waaye nag léegi nag man yu génn wala li nga xamante ne mooy mag yu génn waaw waa léegi kooku moom nooy def ak moom ak hadis bii nga xamante ne dana yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli ñu ne la loolu moom tontu nañ day bàyyi ñamam lekk naanam ak bànneexam waxoon nañ la bànneex boobu kon mooy sëy bi lay mooy pénétration lay tekki waaw mooy lu ilaaj lay tekki ndax yoneen saa sam leeral na ko loolu mooy li gën a dëgër nee nañ la wax nañ la da ngay jëlaale tamit li waa jumhur wax en tout cas ci globalité euh, ki nga xamante ne daal Euh, nay euh, ihtiyaat di sàmm ci wàllu diineem waaw léegi loolu léegi nag mu des yow fii ñu wax yëpp yooyu yëpp nit ki mën na koo def dara bu génn waa léegi bu dee nag da koo def mas yu benn loolu laa la doon wax ba ba bi bu njëkk ne doon daa am ay kaade man na nekk kooku mu mu fóon wala mu fleur wala boobu mu toog rek di di xalaat di jouer film di jouer film di jouer film ba <laughs> am lu mu daj lu génn ci moom mooy masir ndox mu sew moomu nga xam ne mooy génn bu nit ki xalaat yooyu wala muy fo ak soxnaam wala ak bu dee dañuy wax soxnaam waxuñu keneen wala soxna seeg boroom këram yeneen ni moom ba mooy leneen lu dul loolu la xaram voilà léegi mooy waaye léegi loolu bu ko dalee nag hein wala sax ma ne mani yu bi génn nag lool mooy bi gën a mag nag hmm? Hmm? waaw léegi foofu al imaam alxaafis mu ne waxtu li fa wute nañ ba léegi ñoom boroom xam-xam yi fii ma ida bashara bu dee nit ki daa def jonjoo bu àndul bu àggul ci pëy dugg ci pëy aw xabara wala mu fóon aw nara wala mu xool rek xool xam rek wala toog ci télé bi di xool ay ñu sàggan ah fa anzala léegi nag man yu génn aw amza wala mad yu génn as-sa'im mooy ki woor mu ne léegi lan mooy tontu lan mooy wute boobu mu ne fa xaalal kuufiyuuna wa shaafi'i mu ne kuufiyuuna mooy xanafiya yi la wax ñooy waa kuufa wa shaafi'i ak imaamu shaafi'i yaqdi idaa anzala fi ghayri nazar bu dee ne day fay bés boobu bu dee ne daa eh, anzala mooy daa def loolu eh, man yoom génn waaw bu dee ne fii ghayri nazar loo xam ne du xool. waaw bu dee xool waralu ko mooy comme mu fóon wala mu fleur se léegi dem ba ci kii riisoo bu baax waaw te li fii lu nekk ñu def ko xalangu foo neex léegi nag après nag sauf que loolu nag génn ñu ne ah bu boobaa moom bu boobaa day fay bés boobu waaw day fay ida anzala bu dee nag man yum génn na fii xayri nazar bu dee loolu mooy lan mooy bu dee ne xool kese da xool kese la doon def ba man yum génn loolu ñoom dañ ko dañ ne doolu ba bokkul waaw mais li ñu la wax mooy yi nga xamante ne mooy yow joojoo dafa am laalante bashara ak bashara yaram ak yaram ba man yu ci génn bu boobaa da ngay fay beneen bis mu ne wala qadaa fil imza waaye nag bu dee mas yu la loolu moom lu mu ci man di demee loolu moom mu amul fay mooy yàqul sa koor la la bu parce que bu la nee da ngay fay mooy yàqu na mais sauf que doo kafaara ñoom dañ la da fay kese bu dee da ngaa manu yu moo génn ci lépp loo xam ne laalante la euh, léegi bu dee nag kon mooy xayri nazar bu dee ne euh, lu dul gis bu dee xool la di xool ndaw si di xool soxna si di xool wala soxna soo xam ne sax daganu la loolu moo gën a xaraam yow yaa ngi ci yaa ngi dugg ca masala <laughs> imam daxasanaan bu dee da ngaa fàttalaw woor ba pare def yooyu moom yow sa woor yàqu na <laughs> yaa ngi fàttala ko lool ngay yow ah, ay soxna si diw daal mu romb ko koy xool wala yor photo wala yor vidéo wala yu mel noonu wala yu mel noonu wala toog sax di di génneer photo bi ba léegi a mën yu génn loolu la lay wax ne bu dee loolu la fii xayril nazari loo xam ne bu dul xool ba mooy loolu bu dee xool kon loolu euh, parce que du loo xam ne contact direct dafa am bu contact direct amee nag bu boobaa yow ñu ne boobu dangay ngay fay ida anzala fii xayril nazar lu dul xool wala qadaa waaye amul lu muy fay fii imza bu dee euh, la mu def doon joog soxnaam fleur si def yëpp wala sax mu xalaat wala yu mel noonu waaye mbir mi mbir mi fi mu yem mooy mas yu moo génn mooy liquide bu sew boobu di génn booy xalaat yooyu ak booy fo léegi loolu ñu ne loolu moo amul loo ci fay mooy yàqu wa qaala malikun wa ne kanta imam malik ak imam ishaq ibn ñu ne yaqdi fii kulli dhalika wa yukaffir ñu ne ci lii lépp day fay non non day kafaara ah. waaw moom du yem ci fay kese day fay mais day kafaara waaw illaa fil imzaa'i fa yaqdi faqat bam des ñoom ñu ne kon yaqdi kon ci yéey yëpp day fay wayu kafir ba pare def kafaara illaa fil imzaa'i bam des bu dee mag yu moo génn mooy euh, liquide bu sew boobee ndox mu sew moomee bu boobaa fa yaqdi faqat bu boobaa tamit dañ ne loolu day yàq koor gi waaw mais nag fay kese lay def mais bu dee inzaa waaw moo xam daa jonjoo loolu la walla daa xool léegi nag man yu génn loolu lañ lay wax ñoom ne la yaqdi fii kulli daali ko fi moom bu man yu bu génnee jeex na kooku dina fay bés bopp te dina kafaar waaw léegi nag bu dee ilsa bu dee rek ndox mu sew moom kese mu boo génn gooxu day fay kese waaw mu ne wax tajjalawu ñoom ñu euh, daal di teg ñu tegtaloo leen bi anna al inzala aqsa ma yutlabu bil jima'i min al iltizam fi kulli dalik ndax li gën a li ñuy jële ci pëy dugg ci pëy ci ci jote góor ak jigéen mooy la gën kawe fa ban neex bay gën a mate même bu dee dugal na pëyam ci pëyu ndaw si wala loolu loolu mooy fa gën a kawe lan la mooy bu jëwee bu plaisir ba bànneex ba fa muy àgg fa gën a kawe mooy fala nag euh, euh, maniyu bi di génne kon nag loolu boo ko xamee génne moo xam dugal nga ko ci pëy wala dugaloo ko ci pëy c'est la même même résultat la waaw imaam al-Hafiz nag mu ne waaye ñoom ñii nag wa tu'aqqaba bi anna al-ahkama 'ulqat bil jima' walaw lam yakun inzal faftaraqa mu ne waaye nag atte yi nag dañ koo atte bi dañ koo jàll gàll ci sëy ci pëy dugg ci pëy parce que nit pëy mën na dugg ci pëy ba pare waa ji mujj tàyyel waaw waaw waaw moo tax ahadith sayyidatu Aisha bale ida jalasa bayna shu'abi al-arba'a fa jazabaha wajaba al-ghusl anzala aw la yunzil yeneen sa salaam ne nit ki bu toogee bu nekkee position sëy la lay wax rek ci ñeenti wàllu soxna si ah ba dugal pëyam ci pëyam daal di koy jañ kooku moo xam éjaculé na mooy man yu génn naa wala man yu génnul kooku sangu war na ci moom kon mooy ñoom loolu ñu wax noonu mais pëy mën na dugg ci pëy te waa ji du du génnee ndoxa ah. kon loolu euh, moo tax euh, euh, wallahu taala alam lenn am na mooy Euh, euh, euh, nañ ko tuddee al-imaam al-Haafiz mu ne wa rawaa Iisaa ibn Diinaar mu ne Iisaa ibn Diinaar soloona an ibn al-Qaasim an Maalik wujuub qadaa fii man baashara wa qabbala fa an'ada wa lam yumdi wa anzal mu ne Iisaa ibn Diinaar soloona ci ibn al-Qaasim mu jëlee ci Maalik waru fay képp koo xam ne jonjoona wala mu fóon mu am ci bànneex boo xam ne bu yëkkatiku la même bu dee ne kii li nga alhamdulillah li nga xamante ne mag yu génnul. même bu dee mag yu génnul ligit bu ndaw boobu te tamit euh, euh, man yu génnul mu ne waaye wa ankarahu ghayruhu an Malik waaye ñeneen dañ ne non non non Imaam Malik waxul lii ah non non non non waaw <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> waaw mu ne nag wa ablagu li gën a sori ma min zalika li gën a sori nag lu ma gis ci lii ma Imaam al-Hafiz mooy ma ruwiya ma rawaa Abdurrazzaq an Hudayfa li Abdurrazzaq solo jële Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu sahaba la woon mu ne man ta'ammala ah, xilqa imra'atihi wa huwa saa'im batala sawm képp koo xam ne da xool sa soxna xool ko xool ko ba ràññee ko bu baax xool formam yi xool ci kaw bu ci suuf bu baax fekk da ngaa woor sa koor yàqu na mu ne waaye loolu rek isnaadam da'if loolu wérul ci ci mooma ah, sanad bi wérul <laughs> waaw mu ne wa qaala ibnu Qudaama al imaam ibnu Qudaama nee na idaa qabbala fa anzala aftara bilaa xilaaf bu dee ne daa foon daal di eh, kii li nga xam ne mooy man yu yom génn moom. kooku moom dog na ci loo xam ne amul benn wute mu ne ah waaye kada qaal lii de la imam Ibn Qudaama wax waaye waaye fiihi nazara am na lees ciy seet dalaa <laughs> bëgg xam ne rek non du ñëpp d'accord ci mu waxa ah. <laughs> naan bilaa xilaaf bañ am xilaaf mu na waaw faqad hakam Ibn Hazm annahu laa yuftir ndax imam Ibn Hazm nee kooku daa dogul même bu doon ne loolu ma ne lépp lu mu ci def même bu manu yum génni dara dara la dogul waaw mu ne wa qawwa dhalika wa dhahaba ilay mu ne mu dëgëral loolu jëm <laughs> ba pare eh, eh, daldi di ci lool mooy mooy mooy mooy eh, li nga xamante ne mooy mazhaba moom al imam Abu Muhammad ibn Hazm rahmatullah alayhi loolu <laughs> loolu daal ah mm, mm, mm, moo tax wallahu taala alam léegi mu def Euh, euh, imam Nawawi tamit lu mel loolu la wax ah wala xilaafa anna la tubtilu sawma illa in anzala biha amul wuute que ne euh, koor gi nit ki bu fóonee wala mu jonjoo wala yëpp kooram du yàqu luulul fekk daa génne ndox daa génn voilà ah ba pare mu ne al qiblatu fi sawmi laysa muharrama ala man lam taharrak shahwa tuharrik shahwatahu lakin al awla an lahu tarkuha wa amma man harakat shahwatahu fa hiya haramun fi haqqihi ala asah waaw <laughs> mu ne li nga xam ne mooy li nga xamante ne fuun ki ki nga xam ne daa woor loolu lu ñu xaraamal ah ci ki nga xamante ne du yëngal li nga xam ne mooy désiram mais loolu tontoon nañ ci waaye li gën a dëgg li gën a euh, yeey nag mooy mu bàyyi ko kanta ki nga xam ne day yëngal bànneexam te mën ko yóbbu ci loo xamante ne mooy pëy pëy ci pëy kooku daa xaraam ci moomaa ci xam-xam wala boog wala bu dul pëy ci pëy mu daal di éjaculer mu daal di génne man yu loolu euh, euh, imaam an wii di wax ne comme imaam ibn Abdul Barr loolu la wax imaam al ne loolu luñ am na lee siy seet xilaaf amul wuute anna la tubtilu sawma illaa illaa anza du yàq koor lu dul mu daal di euh, mani yoom génn loolu dese naa loolu loolu loolu imaam ku mel ni ñoom imaam Ibn Hazm àndu ci voilà ndax moom daa jàpp ne comme que ne saa salaam daa daganal lële te loolu xam nañ ne ci loolu la jëne waaw fleur moom. fóon ak yooyu ci même nit ki bu dee ne jëlul pëyam dugal ci pëy xam ne lool dafa xaraam mais mu topp loolu noonu ba daal eh, loolu génn ci moom moom mu jàpp na loolu daraa ci nawul parce que amul benn tegtal bu koy wane waaw <laughs> waaye eh, eh, dañ naan affaire bi léegi nga ne ma attends attends léegi boo récapituler ma ne la xaaral affaire bi lenn la insha allah li gën a dëgër mooy nit ki bu wooree eh, mas yi bu génnee ci moom moo xam day xalaat wala daa fóon wala yu mel noonu loolu moom yàqul kooram loolu mooy li gën a dëgër waaw wax nañ la nekk bi ñu jëlee ci imaam Maalik imaam euh, euh, euh, di ko wax gars yi ne déedéet déedéet déedéet déedéet loolu am ñu ne non <laughs> non non non loolu waxul loolu ah voilà. non loolu euh, lam yaqul hada imam Malik waxul loolu voilà léegi euh, euh, mu des léegi kon nañ ñëw li ma doon wax sànq hmm? voilà te <laughs> ne bu désiram jógee rek désiram bu jógee rek même bu waaw loolu la mooy bu liñ jële ci ah, Ibn al-Qasim boobu Isa ibn Dina bu bu bu bu yëngatoo bu baax même bu masu génnul daal diwul man yu génnul loolu day day tax mu mu loolu dog na déedéet <laughs> daa war mu fay léegi dañ naa la li gën a dëgër mooy lenn la mag yu yàqul koor mu génnee ci nit ki yàqul koor waaye mani yu nag foofu la wute bi nekk boo xam ne ba léegi nekkul pëy dugg ci pëy fleur la woon wala nit ki toog di xalaat léegi nga ne waa waaye isastan naa bu dee waa ji daa toog jël loxoom mooy darbul umayra da jël du umayra bokk ah ah kii doon la ko araab yi doon woowe waaw ila xalalta waanin la anisa bihi faj li du umayrata la daa un wala xaraj ma ne la mukk fii daa wax rek waaw mooy liñ xamee masturbation mballu waaw nit ki toog woor ba pare di mballu moo xam góor wala jigéen jël loxoom wala lu jël yooyu nga xam ne yooyu nit ñi di di di di di di di ko di ci di fo ak pëyam di fo ak pëyam di fo ak pëyam di fa wala loxoom la ci dawale di ci dawale di ko di ko raay ba li nga xam ne mooy eh, eh, mën yu génn waa nga ne ma kooku day bokk ci ne la ah bañal see bokk loolu léegi nag ñu ñëw ci boobu kon wax nañ la bu dee li gën a dëgër insha allah li nga xamante ne mooy mag yu ndox mu sew moo mais di ñëw booy xalaat fuy euh, euh, kii nu mu tudd euh, sëy wala li ci jëm loolu yàqul ko léegi nag mu des bu mën yu génnee ci nu man di demee mooy da doon fa wax soxnaam ba mu génn wala boog daa doon masturbé ba mu génn wala boog daa taxaw di xalaat di xoolal benn su jigéenu ci télé bi wala ci film yu ñaaw yi ba ba ba di di ju wala di xool kenn wala ci xalaat bi di jouer film di jouer film di jouer film nag ba gis ne nag ah man yu moo génn waa léegi kooku bu boobaa kooram yàqu na wala déet dañ naa la loolu euh, li nga xam ne euh, imam na Hazm rahmatullah alayhi foofu la wute moom danee loolu dara ci newul parce lan moo koy lan mooy wane ne dafa xaram amul li ñu tere euh, yatruku ta'amu wa sharabu wa shahwatahu loolu mooy pëy ci biir pëy aljimaa loolu la jeex na te loolu waa ji def ko kon nag te boo tax mu ne loolu dañ koo sopp sax mooy lan waaw ballu ah non ku yor soxnaam ngeen di fo loolu bëccëgu Ramadan loolu dañ koo soppaat yoneen saa san da ko doon def di fóon loolu da ko doon def kon nag loolu lu ñu sopp la <laughs> moom naa imaam na kii naan imaam alxaafis naan wa baalaxa baadu ahli zahiri <laughs> jéggi na day kenn ci waa ahli zahiri yi zahiri yi ke ne loolu sax dañ koo sopp léegi ñoo daa jàpp ne loolu lépp lu ci am man yu bu génnee ba loolu ngay fo ba bu génn loolu dara ci newul ak sa soxna ci newul léegi alaa baa mooy lële xaraam na mballu masturbation waaye nag mooy comme que loolu génn ah loolu it du da yàq mbir mi parce que daa mbir mi gima kese la pëy ci biir pëy kese waaye loolu dañ naan la même bu dee ne mën nañoo dégg li mu wax que ne amul dalil bu koy tere te tamit le fait que ren saa sam permettre les wax ko ay jeunes sax ñoo xam ne ay jeunes lañ que moom day day la ne daloo day day day fóon ak yooyu wax si naaw war ne xanaa gisoo boo jëlee ndox waaye sauf que loolu lépp dañ naan nag wallahu taala alam waaye nag fii li waa jumhur wax mooy li gën a dëgër te moom la eh, imaam eh, Ibn Qudaama di wax ak ki nga xam ne mooy imaam Nawawi naan amul wuute que eh, ne képp koo xam ne nag moom baasara. yow daal di ngay def lenn ci loolu fóot wala jonjoo wala flirt wala yooyu wala de xalaat wala di loolu ba mën yu génn moom yow sa koor yàqu na voilà parce que loolu insha allah loolu euh, même bu dee euh, ku mel am na xasma ak ñaan ak moom ci boroom xam-xam yu yàggul yi dañ naan waa ne lool daraa ci newul waaw <laughs> waaw kenn lool daraa ci newul waaye dañ naan loolu ah ihtiyaatan loolu dañ naan ah waa ji sa koor yàqu na léegi nag est day kafaara bu boobaa dañ naan ah kafaara bi moom ci jimaa lañ ko waxoon bi moom ci bi lañ ko waxoon mooy sëy ci pëy ci biir pëy comme que loolu nag amul taxaw nag ne waa ji kafaara na mooy koor googu da koy fay da koy continuer kay kenn du ne ko waa léegi waaw ah kon nag léegi kon ah grawul quoi kon kay xam naa naa dem añi rek ñu ne la déedéet du da dem añi waaw ah du da dem añee ah waaye nag eh, eh, yow daal eh, demal nga nga woori waat beneen jour waaw demal nga woori waat nag beneen jour ah voilà loolu insha allah mooy li gën a dëgër am na nag ci fuqaha yi surtout Maliki dañuy jàpp ne yow da ngay kafaara comme liñ ne ko xamook Ishaq ibn Rahowi ne la <laughs> non non yow sawaay xam nga looy def non seulement da ngay yaqdi fii kulli dhalika wa yukaffir waaw non te loolu waxu imaam Maalik bi kii wa qaala Maalik wa Isxaaq yaqdi fii kulli dhalika wa yukaffir waaw waaw kon nag mu ngi noonu quoi te ñoomee nag ñoom li ñu wax foofu li mu doon nekk loolu imaam al-Haafid dane mas yu beeg euh, yooyu waaye euh, aw amza yooyu loolu gënu la dëgër waaw que ne même bu mag yu génnee sax lay def yooyu yoolu gënu la dëgg rawatina na kon ci euh, li nga xamante ne mooy euh, manu yu génn moo tax bu boobaa nag manu yu moom bu génnee li gën a wóor te moo gën a sàmm te la Shafi'i yi wax euh, ñoom Hanafiya yi wa ahlu Kufa ñooy yàq di ila anzala waaw ah, day fay bu dee nag manu yu moo génn wallahu taala alam koy nga masala yi dañu gudd voilà masala kii waaye eh, walillahi alhamdu wal minna ci lañu jeexale kon suñu hadis bi eh, walillahi alhamdu wal minna eh, ngir jeexal daal mooy di répété waat parce que masala la boo xam ne ñenn ñi dañ ciy deme doole ba pare jàpp ne voilà comme que c'est bàyyi leen gaay ñu foo voilà suite bu bees lañu nangam euh, nangam alors ah <laughs> voilà léegi lool da newu ci léegi nag ah buñ ko defee ba jàll ci leneen li bu boobaa dinañ toog di rëccu waaw waaw bu ñu mënee daal yem ci yenn yi waaw jonjoo gi mm, flirti yu kii ñu mën a maîtriser wante daal nañ ko def waaw <laughs> même bu dee ne wax nañ la côté dalil bu dee li koy wane waaye euh, waxuma inzal bi ah waaw inzal moom nga am na xam ne dara wane wu ko te lee day génn day yóbbu ci loolu te leen saa sam terewu ko fenn reful benn dis benn euh, barrière barrière bi mooy pëy dugg ci pëy bul àgg ci loolu comme ni nga xam ne ndox mi waa ji dugal ndox ci gémmiñam yëngal ko génne kooku àggul ci dugal ko voilà waa ji nga xam ne day foo ak soxnaam tamit mooy loolu dëgalul pëyam ci biir pëyam mooy àggul foofu nag loolu allahu taala alam waaye daal li gën a wax nañ la ko insha taala wallahu taala alam kon ci kaw noonu noonu la ñuy yem bii di ñëw insha taala ñu gis hadis bi nga xam ne moom moo ci teegu di hadisu ba léegi Seydina Abu taala anhu wa am na beneen affaire bu ñoroon a wax buñ bëggoon